bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa alihi wa sahbi sawi ridwan tamkin mbokki jullit yi ñu ngi leen di siyaarewaat ci weer wu tedd wu màgg wi ñaan sunu boroom mu nongol nu ci def lépp ci jàmm wala ñu namm ko ci lépp luñ ci dal ci ay raq-raq yàlla nañu ko sunu boroom koy yiw kon nañu ko baaxee rek dañuy jëkkanteeg waxtu wi ni ko muassasatul wafa bi xuquqil iman baaxoo defee ci diiru bu record wi yépp ñu dalal kenn ci borom xam-xam yi mu andi benn tomb boo xam ne dana ko andi ñu mën koo jàngat man cee jar ñu baax a baax tey nag ñu dalal mel ne mbokk moo xam ne yaakaar naa ne doyal na rek ñu ne sëriñ Abdul Xudus Sall moom Alhaji sëriñ Sall yaakaar naa na rek ñoom foofu ndax yaakaar naa barab bii mu defee waxtaan moom fi la bokk fi la dëkk kon bu ñu amoon foofu rek mu doy waaye nañ ko baaxoo defe rek sëriñ Abdou Khoudoss Sall moom allah ci Sall ni ko xamee fi ñu baaxoo jaarale doomu soxna yi foofu lañ ko jaarale bu li jiitu ci dënnu jullit bi muy alquranul karim kon sëriñ Abdou Khoudoss Sall mi ngi jàng alquranul karim ci benn sëriñ bu ñuy wax sëriñ Thierno Jaxate ci sëriñ Thierno Diakhaté la tàmbalee jàngale alxuraan ginnaaw ba fa tàmbalee jàng alxuraan ba noppi nag mu mottali ci ku ñuy wax sëriñ Muntaxa Jóob mu mottali am njàngam alxuraan mi nga xam ne mooy njàngum alxuraan mi ñu baaxu bi nag la dugg ci e, njàngum français ci benn école primaire bu nekk Dakar bu ñuy wax Madieye Sall foofee la jàngee ba am saxaada al ibtidaiya bi primaire ginnaaw bi nag bi mu jógee foofu dem na ndar ni ñu ko xamee rek gën a yokk njàngam mu kawe ci benn école bu mag boobu ñuy wax Prytanée militaire bi nekk ndar jaar fa am na fa juróomi at ginnaaw bi nag mu jógee fa dem Dakar ci benn euh, euh, bi mu demee Dakar foofee la amee shahada Salawi muy baccalauréat foofu la ko amee ko amee nag ci la ko yàlla suñu borom baaxee mu dem al wilayatul mutahida al amerikiya mu dem Amérique ci benn état bu ñuy wax California ci benn euh, dëkk bu ñuy wax Santa Monica ci benn collège bu nekk foofu foofee la foofee am ñaari at gannaaw ba nag mu bawoo fa jàllar rek di yokk njàngam dem ci beneen état bu ñuy wax Texas ci Amérique fu ñuy wax dëkk bu ñuy wax Austin foofee la jàng ba am benn diplôme boo xam ne ci wàllu économie la aju ginnaaw bi mu amee diplôme boobu nag liggéey na foofa ba 2010 nag ci la ñu bisiwaatee fii ci Sénégal Dakar euh, bi muy bisee Sénégal nag Dakar mu nekk euh, di jàngale ci euh, ci benn département boo xam ne ci wàllu ingénieur lay jàngale ci xismu loxo al inglisia ci loxo ci loxo langu anglais kon mbokk moomu ci gàttal rek xëy na bari na waaye foofu daal bokk na ci ay jaar-jaaram moom moo ñu war a defal waxtaan wi tey e, ñi ngi ñaan sunu borom mu defal ko ay tawfeex defal na ko di sant mbokk yi fi teew yëpp di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuy ñëpp di jiital sunu nuyoo ci borom dëkk bi Serigne Abbas ibnu Cheikh Ibra ak ñu mbokkal borom daaru ñëpp di nuyu sunu mbokk taalibe yi ak sunu dëkkandoo yi ci daaru moxti fi may daawree wax ji mooy ah, di dolli sant sëñ Axma ak euh, waa muassasa bi ak sëñ Ahmadu Lamin ak ñiñ bokkal liggéey bi yëpp di leen sant ak gërëm ci fi ngeen ma woo ndaxte mënoon ngeen ma woo ci barab bu wuteeg bi waaye ci biir jàkka ngeen woo loolu dal xel lool ñu ngi topp liggéey bi li ngeen koy def boobu yépp yàlla leen ci yàlla defal ndam defal leen ci lu kawe seen jort ak yéen ak ñi ngeen ko àndal yëpp te sàmm leen tey liñ nar a waxtaane mooy Sénégal dëkk la boo xam ne sunu boroom dafay def ay xéwal def ci ay tawféex def ci koom def ci jàmm yàlla na fi loolu lépp sax waaye mu mel ne léeg-léeg xaw a réere lool koo laaj mu ne la réew mi dafa nangam wala réew mi dafa ñàkk nangam wala mel ne daal li nekk dañ ko gisut wala dañ ko xamut ba at yi ci mujj mu mel ne li ñuy wax ressource minière xeeti mbell ak suuf si li ci nekk lu mel ne ay hydrocarbures pétrole wala or phosphate loolu yëpp nekk ci réew mi waaye mu mel ne lim fi nekk nekk waa réew mi mënuñu ko jariñoo loolu nag lañuy jéem a waxtaane tey liñ fi am ak nan lañ yaakaar ne daal buñ fa jaaree ah, dinañu mën a jariñu ci loolu téere bii ma indaale li ma indaale ko tey bu ngeen ko mënee wone mi ngi tudd confessions of an economic hitman confession boo ko déggee ki koy def mooy ki nga xam ne daa day tuub defoon lu bon ba mu yàgg mu yëg ci yaramam ne def na lu mu warta def mu bëgg a rëccandiku loolu mu doon def ki ko bind mi ngi tudd John Perkins John Perkins doctorat def ci économie doon liggéey dëkk bu ñuy wax Massachusetts di liggéey ci wàllu énergie ak courant ci la spécialisé wu doon consultant waaye John Perkins moomu tamit dem na ba mu yàgg muy liggéeyal gouvernement américain ñu ñu ngi ko jëloon ci fu ñuy wax euh, National Security Agency National Security Agency ñoom wàllu sécurité Amérique bi ci bari ñoo ko yor waaye kuréel la goo xam ne neexul a dugg mën na am yenn ci yéen dégg ngeen turu ku ñuy wax euh, xale bi espion bi fi jàppoon ci ginnaaw damay tur bi daf may waaw Edward Snowden Snowden moomu ñoom la doon liggéeyal waaye lim doon doon euh, ndaw ak tout tànk dem na ba gis yu ñaaw yi ñu doon def ak yu bon yi ñu doon def mu génn bàyyi xam naa li suñ boroom naan rek wala ta jassasu am na mbokkum jullit moo xam ne loolu mos na ko dal ku doon liggéeyal FBI waaye biñ ko bëggee dugal ci yooyu ne ko del rajo mbokku jullit yi mu leen man loolu samay sama diine dama koy dama koy tare indi leen aaya boobu ci la bàyyee moom liggéey liggéey boobu dem seeti lu gën lew ndax ay jullit fi mu ne ñoo xam ne ñu ngi tudd ay Muhammad ñu ngi tudd Mustafa yor ay tulli jullit ñu ngi dem Irak jël fa passeport américain di rey seeni mbokk jullit ndax dërëm moom Perkins mi bind nee lim daan liggéey mooy nax ay ay nguur ak i gouvernement te bu leen naxee ñooñu bañ a xam ne nax na mu bind ne liggéey moom lim doon def mooy mu ne economic euh, hitman liñ doon hitman boo ko déggee mooy li ñuy wax ci français tueur à gage mooy nga ñëw fay nit ne ko demal faatal ma bakkanu jàmbur bi loolu hitman waaye moom doonul woon kuy rey nit maanaam maanaam wiyan daawul jël fetal di fetalaate wala muy jël paaka di rendiwaate waaye ni mu daan rayaate mooy da daan naxaate bu étude wala mu gëstu la sa mbiru économie yokk lim leen war a fayeeku wala mu teg la ay lebal la loo xam ne doo ci mën a génn loolu lu bari ci réew yi comme réewu Afrique yi moo ñu gàllankoor su may wax loolu sama xel dina dem ci lu mel ne programme bi ñuy dégg lu mel ne TER bi nga xam ne diggante fam nekk ak Ndakaaru xanaa bu matee fanweeri kilomètre ca lay am te bëgg ko fayee réew mi lu war a tolloog six cent milliards defe naa loolu njëgga jéggi na dayo sa solo sa boo koy xool taxul mu bari lool ci ñu ci réew mi kon waa ji moom nim daan def nee na Amérique gëm dëkk jàngee fa bokk fa màggee fa doon liggéeyal gouvernement am dañ koy yabal ci gouvernement buñ dem nag ci gouvernement bu ne ñi ñuy dem mooy ñi nga xam dañoo am ay ressources li tax ma ubbee lii mooy li ñuy dégg fii Sénégal jaabante dem ak dikk tubaab yi bari nañ bu ñu xoolee Dakar ambassade bañ fa tabax genn wàll hectare la bañ koy gas boobu boo ko xoolee di nga xam ne lii du ambassade neen te defe naa meneen réew moo am fulla bu ñëwoon budul Sénégal da nga leen ne ah yéen li ngeen di tabax xanaa naru leen jàmm waaye comme ñun dañoo xaw a yaatu te laab ba mu moo tax loolu man ñoom ab base lañ ko tuddee du base dëgg-dëggi base waaye ñu ngi koy wax lilipad lilipad mooy feuille de nénuphar nénuphar defe naa jàk jàkkaar lañ koy wax xobu yaatu la bu ne ci ndox ci la kii yi dal mbott yi bu ñuy dox ci biir ndox mi dañuy tëb dalee fi dalee fi liñ ci jublu mooy bu njëkk Amérique ak France ak Angleterre dëkk yooyu ñu naan empire bu ñëwee ci dëkk bëgg jariñoo seen alal dañu fay def ay base teg fa ay soldat teg fa ay militaire waaye ñu ne loolu daa diis ñun tee ñoo def lu woyof rek yamale ko def ngànnaay yi bañ a bari nga xam ne moom buñ bëggee jëfandiku ci réew mi jëfandiku niñ bëggee rek te loolu suñu gouvernement yombalal leen ko daaw defe naa 2 mai 2016 suñu ministre des affaires étrangères signé nañ benn accord de de défense ak États-Unis boo xam ne ñoom dañuy mën a jëfandikoo dëkk bi comme ni ñuy def Qatar wala ñu koy def fu mel ne Djibouti ak yenn ci réewu jullit yi di jóge ci réew mi pour dal ci yeneen jullit buñ gisee réew bari na fuñ bari base waaye nag dañ koy def ndànk-ndànk ba pare ànd ceeg wa réew mi loolu biñ ko defee ñu bari ci àdduna bi ñaawlu nañ ko lool lool ndax ne nañ Sénégal wala Afrique ñoom waruñu woon a nangu loolu ndax liñ jiital boobu Africom lu tudd Africom nga xam ne di def défense Africom lañ bëggoon samp ci Afrique réew muñ jub nga bañ lank ne leen loolu duñ ko nangu Africom fi mu ne tey ma nga ñu denc ca Stuttgart Allemagne foofu la defee opération yi nga xam ne ñu bëggee xeex bëggee xeex kenn ci réew mi Africom boobu lañ koy jaaree ca Allemagne loolu lépp di ay pexe yu ñuy def ngir ressources yi ñu fi dégg ressources yi nag mën naam ñi ngi ko noppan koy doog a daloo waaye ñoom yàgg nañ ce dox ay jéego am na benn conférence mu mësa dem Austin 2001 am professeur bu fa doon waxtaan bu tudd Noam Chomsky ku siiw la bind lu ëpp ay téeméer ci ay téere Chomsky moomu daf ne woon 2001 ne Amérique xam nañ ne Afrique li dalee Maroc jaar Sénégal jaar Guinée nigeria ba Angola li ñaan bassin atlantique bi géej gi boo ko duggee tuuti ci biir bala ngay àgg ci lëgg-lëgg nee nañ dafa bari pétrole 2001 loolu tàbbi na Texas te liñ bëggoon mooy jóge ci dëkku naar yi ñëw fii Sénégal ak Afrique yeneen dëkk yi di ko fi jëlee te li nekk Sénégal moo nekk Gambie li nekk nekk feneen ak feneen ak feneen moo tax buñ xamee ne loolu am na cim réew ñu yebal ku mel ne kii nee na ñoom ni ñuy doxalee moom bu ñëwee dalay lebal dugal la ci projet di dem na Arabie Saoudite liggéey na fa na dëkk bu ñuy wax Panama dem na dëkk bu ñuy wax Ecuador yooyu ngi ci Amérique centrale dem na tam Indonésie fu julli di nekk dëkk yooyu yëpp dañoo am pétrole dëkk yooyu yëpp moom liggéey na fa moom ni muy def bu ñëwee wax ak président bi ne ko day ñun de dañ leen a bëggoon a lebal alal ngeen liggéey waaye xam na ne moom li koy lebal ñoom soxlawuñ ko te ëpp nañ ko waaye dañ ne ku la mënal sañal la wala ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura demee ci dëkk yooyu bu waxtaan président bi bu nangoo ñoom dañ koy xëpp alal ju bari moom chef d'état bi ak njabootam ne leen yéen moom tàggoo ngeen ak ñàkk xanaa fii ci àdduna <laughs> buñ nangoo buñ defee lool nee na sama liggéey day yomb kon fa lañu yam ak moom kooku di jariñu moom njabootam dëkk bi di wañ di son di ñàkk léegi ba loolu amee nee na moom bu fekkee ne président ba am na fulla bañ ne li fi nekk dama koy téyel sama waa réew nee na ñu seet beneen pexe bu booba dañuy indi ñi indi jackal jackal mooy chacal mooy till comme ñun ñooy ganaar yi till yi daal di ñëw till yi li ñuy def mooy dañuy jéem a rey président léegi fu mel ne Ecuador boogu ma doon wax ka fa nekkoon kooku mi ngi tuddoon Roldos Jaime Roldos bañ koy fal amul ñeent fukki at bañ ko falee ba noppi mu daal di li fi amoon ñu jël pétrole lu réewam jël gaz yu réewam di ko yóbbu Amérique di ko yóbbu feneen di ko jariñoo moom day dindi lool Jaime Roldos moom tuuti la ci teg ñu def hélicoptère bu mu doon tukkee bomb moom ak njabootam ñu faatu def nañ ko tam keneen ku ñuy wax Omar Torrijos bu Panama kooku tam nee ñoom ñi ñi doon liggéeyal ñoom ñoo faat bakkanam Omar Torrijos moom kon di def ci réew bi mu demee nee na nag euh, Saudi Arabia ba mu fa demee foofu moom nee na liggéeyam moom yomboon na lool ndax dañoo bëggoon lim yor ndax nee na bi ñëwee 1974 la wax xawma 73 mooy bi OPEC mooy dëkk yi nga xam ne ñoom yor ñoom ñoo wàllu pétrole bi mu doon euh, Iran Irak Arabie Saoudite Venezuela ak am na juróomeelu dëkk mooy fat waaye daal dëkku jullit yi benn Venezuela moom moo leen raxoon ndaxte fi mu ne yi ëpp ci àdduna bi ki ci njëkk mooy Arabie saoudite tegu Venezuela tegu Iran ak Irak lañ toppante moo tax ñoom duñ fa génne seen tànk moo tax fitna du fa jug yàlla nañu yàlla defal jàmm fii ci réew mi bi demee Arabie saoudite ni leen léegi liñ bëgg mooy dañoo bëgg ngeen jël seen pétrole bi li ngeen fi jaayee ñu dencal leen ko Amérique muy pétrodollar ci lañ lu Arabie saoudite lu ñu encaissé versé ministère des finances États-Unis léegi ñoom ñu ne leen liñ leen defal mooy seen dëkk bii dañ leen koy defal ay infrastructure deux fois deux voies nangam nangam tali nangam o tabax Arabie saoudite boo fa demee moo ko Amérique doo leen xàmmee man dem naa fa daaw alhamdulilah waaye doo tumuranke ndaxte nit defar fee defar fii rek waaye nag loolu bu la ko nit defalete dafay am njëg da nga dootu moom sa sa bopp ci ci wet léegi moom bi mu fa demee taxawal ay projet tabaxi kër indi courant ñi muy àndal transport ñi ñi déplacé lépp ngir mën a jël alalu naar yi yóbbu ko seeni moo tax ba léegi suñu ne macha allah mel na ne déggoo nañ lool bu yàggul rek dégg ngeen euh, signaloon nañ leen benn contrat wu trois cent quatre-vingts milliards de dollars loolu yëpp day wane ne rek ñoom yoonuñ jaaroon wàcc ñu ko ba léegi seen diggante américains yi rattax na lool lool donte sax dañuy wan ginnaaw yi léeg-léeg seen yenn mbokk yi kooku nag moom mu moom mu moom mu bind téere ma tàmbalee waxtaan wi ci moom dama gis ne mel na ne ñi ko xaw a nduru ñu ngi ñëw ci réew mi ndaxte am na benn xista gu muy nettali ci biir naan uh, Jaime Roldos moom ma doon tudd dafa am ñu ñëwoon ci réewam ne dañuy jàngale tudd SIL sama internship linguistique lañ tudd xawma sama nangam linguistique ONG la waaye nekkate yoo ñoom liñ doon def dañuy ñëw fuñ dem nga xam ne am na pétrole ñu wax ko euh, yeneen compagnie tubaab yi yu mag yi ne leen ah suuf si day dara war dafay nekk fexe ba dandale ñooñu dañ doon espionné foofu daal ci biir dëkk ba mu amaat tam ñeneen ñoo xam ne ñooñu biñ ñëwee dañ ne ñoom ay nitu diine lañ te moom la ñu doon sax ci kaw ak lépp dañuy indi ñu ay prêtre lañ waaye buñ ñëwee ne dañuy may euh, waa dëkk ba ñam wala ñu ne dañ leen di may dara def ci luy daw seen biir buñ feebaree nekkati ñoom euh, fu ñu nekk dañ leen di joxaale puce lu mel ne puce loo xam ne da leen di track fu ñu nekk da leen mën a détecter location bu nas tuuti ñu yabal hélicoptère ñu ne a ah, lii de kéemaan la ñun dañoo tawat rek gaa yi ñëw garab yi nangam faj ñu ñii ki ñii moom doy nañu waar ndekete boobu li ñuy pexe yëpp moo doon fu nekk seen suuf ñu tuxal leen fa pour indi fa ñeneen moom bi mu ñëwee ñooñu da leen a ci réew mi bañ set wécc te loolu ñi Sénégal mel ne euh, mucc ñu ndax ONG yi bari nañ fi lool lool lool lool ONG yi moom taarkal la am na dëkk buñu naan Érythrée moom ka fa ne Isaias Afwerki mooy seen pré njiit ku am fulla la ONG yi da leen a génne bàyyiwu fa kenn nee na lebut ñaanu 2005 ba léegi nag mi koy def yàlla nga koy suturaal mën na am ñun mën nañoo xaw a roy ci moom tuuti léegi nag ma dikk ci wàllu waxtaan wi li may tàmbalee defe naa te coow li gën a kii bari ci wàllu googu mooy xanaa wax ci tuuti ci petrol bi ñu naan hydrocarbure muy pétrole ak gaz pétrole boo gisee mu bari coow ñi nga xam ne dafa am leneen lu ci aju du alal ji rek waaye pétrole ku ko contrôler mooy contrôler sa économie ndax oto buy daw ci essence lay daw wala gasoil bateau yi noonu ñu ci kérosène bi wala avion wala lépp moyen de transport li nit ñi jëfandikoo yooyu jumtukaay yooyu yëpp dañuy yittewoo pétrole waaye tamit courant électricité muy lampe yeeg li yëpp pour produire ko pétrole lañuy la ñuy jël wala carburant yóbbu ko ci centrale nucléaire ba mooy produire li ñëw ba fii bu dul loolu tamit usines yi nga xam ne ñooy manufacturer wala defar produit produit bu mu mën a doon ci li ñu wër amul lu ci mucc ci pétrole nga xam ne kon domaine économie yëpp pétrole daf fay dugal loxoom moo tax Amérique ñoom léeg-léeg am na ñu ne pétrole bi ñuy xëccoo ñoom soxlawuñu lépp sax waaye liñ bëgg mooy ku ne economie ku ne ñu mën laa téye am na nag réew yu ci mucc yu mel ne Iran ñoom dañoo fipp ndax ñoom mille neuf cent cinquante et un defe naa bu ma jumul la la euh, Shah ba fa nekkoon Mohammed Rida moo fa nekkoon bàyyam moo fa jiitu woon ba fa bàyyam nekkee comme yaag ñu teg ko fa iranien yi indi ku ñuy wax Mohammed Mossadegh Mossadegh bi mu ñëwee ni mu def dafa nationaliser pétrole yëpp boobu kii fa nekkoon compagnie bi ñu tuddee fii BP wala British Petroleum British Petroleum boobu mi ngi tuddoon mi ngi tuddoon euh, Anglo Persian waaw jërëjëf Anglo Persian la tuddoon Anglo moom mooy wàllu Angleterre bi jeune di wàllu fa fa kii bilaadu Faris ñoom ñoo ñoom ñoo yoroon foofu pétrole bi Musaddah bi ñëwee lépp la nangu 100 pour cent analyse ko ndax ñoom ñoo ko moom soxlawuñ ci 10 pour cent soxlawuñ ci pour cent seen pétrole seen alal la mu lew lañ dem ñu bëggoon koo jëfandikoo ci ni leen neexee bim ko defee fi saasa tubaab yi daal di mànkoo comme ñiy jënd pétrole ci àdduna bi bariwul daal ne pétrole Iran dafa xonq pétrole rouge dañ ko tuddee deret bu ko kenn laal mooy ni naan ay jamaa nangam ak jamaa xaw ma leen di sang daal pétrole rouge la bu kenn jëflanteeg Irak ci wàllu jënd ak jaay navire anglais yi ñëw wër pont ba seen bateau ba kenn ba astaghfirullah port bi ba kenn du génn Tehran mënuñoo dem mënuñoo dikk biñ toogee tuuti ki nga xam ne moom moo jàngal ñi ñëpp moo doon wax liggéey ku tudd Kermit Roosevelt doon sëtu beneen Roosevelt bu doon président kooku lañ fa yabal bi mu ñëwee nee na damaa indaale alal ju bari jënd ñi nax ñi jaxase ñi féewali ñi ñu jekki-jekki ña ña ngay sànni xeer fee fii ngay bañ daaneel musaddax moomu rey fa juróomi junni ci ay bakkan ngir pétrole loolu lañ def Iran biñ ko defee dawalaat nañ tuuti indi Shah mu leen defal liñ bëgg jox leen liñ bëgg Iran nekk leen ci golfe bi waaye ba imaam Khomeini rahmatullahi alayhi suñu boroom dimbalee ñu ko tawféexal ñu ko indi ko mu ñëw 1962 ci la commencé discours am yooyu di dal ci Shah wax ko lu bon xas ko di dëggu ci lim nekk ba suñ borom defal ko ndam fukki at ak juróom-ñaar ñu jot ci réew ma bañ jotee ci réew ma it defaat lañ war a def rek téye seen alal moo tax Iran macha allah yàlla leen yàlla sàmm te musi leen ci pexey noonu ñun nag suñu pétrole bii ñuy dégg dafa mel ne lu bees waaye Ousmane Sonko ci téereem bu mu bind fan yi mi ngi ciy wax naan am na benn géologue bu tudd Omar Jah am na lu mu bindoon 1978 ci Éthiopique benn magazine di ci wax histoire pétrole Sénégal nee na 1927 doon nañ gas ay teen fële ca Dakar teeni ndox fekk fa bitume bitume day xaw a mel waaye fu mu am pétrole am na chance am foofu mën na faa am fa lañ fa lañ nekk gas fa ay teen 1927 boobu euh, AOF la Afrique gi français yi ñoom ñoo fi nekkoon ñoo fi nootoon ñoom ñoo doon def kii yooyu biñ demee ba 1952 am na compagnie buñ naan euh, ci kii la tuddoon bureau des recherches pétrolière BRP ñoom ñoo fi njëkk def gas fi pétrole doon xool ba xam am na fi 1955 am beneen bureau bu naan mission de pré-reconnaissance pétrolière MPP ñooñi doon nañ góorgóorlu ba fële ca Canaba wetu Thiès gas nañ fa teen boo xam ne trois trois kilomètres quatre cent la trois mille quatre cent mètres la xóote teen boobu waaye gisuñu fa dara ginnaaw bi 1952 ak 61 am na société africaine des pétroles SAP bu fi ñëw ñoom dañ doon wër rek di làmbatu ba xam ma nañ ko fee gis gas nañ fi fukki teen teen bu nekk xóotee ne deux kilomètres deux mille waaye teen yooyu yëpp ñu fa dara ñoom it ginnaaw bi am na teen buñ gas euh, jam ñaajo tuddee ko DN2 mooy jam ñaajo 2 daal teen boobu bañ ko gasee en 1959 fekk nañ fa 10 000 mètres cubes 10 000 mètres cubes ci pétrole astaghfirullah gaz dix mille mètres yooyu lañ lañ njëkk a gis ci hydrocarbure ci réew mi muy mille léegi ca njëlbeen ga mille neuf tamit ca jam ñaajo ba tey am na teen bu ñu fa duppe woon mooy jam ñaajo 4 rek bañ gasee teen ba fekk nañ ca teen boobu doon na euh, doon na génne moom dix mètres cubes bis bu ne te génne na ko ci loo toll at ak genn wàll teen boobu biñ mu loolu bi ko dajalee mi ngi tolloon ci 5000 mètres cubes ci pétrole 5000 mètres cubes yooyu société africaine de raffinage bi ñu xam SAR moom lañ ko jox ñoo ko denc ñoo ko raffiné stocké ko loolu nag diggante bi bari nañu fi gas waaye dañuy gas ba sonn duñ gis dara rek Koungheul ca Casamance Koungheul ak Casamance wut nañ ko fa tamit doon nañ ko fa gas waaye gisuñu am na teen bu ñuy wax Balandine boo xam ne xuute woon na 4 kilomètres foofu it bañ gasee fekkuñu fa dara total mi ñu xam tey amoon na compagnie bu tudd compagnie pétrolière Total Afrique de l'Ouest ñoom bañ fa demee doon nañ fa yëngatu ñu jox leen fa dix-huit mille kilomètres carrés dix-huit mille kilomètres carrés boo boo ko bëggee xam ci ay hectares da nga koy multiplier par cent rek defe naa du war a sori yéen mathématiciens yi cent wala un million huit cent waaw ci alors loolu xam nga daanaka ab dëkk la dollil nañ leen dollil nañ leen ci six mille cinq cent kilomètres carrés offshore offshore bu ñu ko waxee mooy lu nekk ci géej gi rek mooy lu nekk ci géej gi BP yi mi ñu doon wax sànq nga xam ne ñoo defoon njombe yooyu Iran ñoom nekkoon nañ Gambie dafa jéem a amit ñoom lu mel noonu am na compagnie bu doon wax tam Exxon New Jersey Exxon New Jersey boobu Exxon mooy ESSO rek compagnie bi ñu doon bind fii ESSO xawma ndax mi nga am ba léegi ci réew mi ñooñu doon nañ fi wut pétrole tamit Guinée Bissau ci seen diggante daal ñooñu ma fi tudd ci diggante diir bu gàtt gas nañ ci lu tar toll rek juróom ñett fukki teen mu dikke leen fukki dix milliards de francs CFA waaye teewut ñuy ñuy kii rek ñuy gas te mënuñoo gis doon nañ jéem waaye xam naa dafa jafe woon biñ demee nag ba 1964 la euh, Total muy Copetao boobu moo demoon compagnie pétrolière Total Afrique Occ Afrique occidentale lëkkaloog ay hollandais ci lañ def benn plateforme pétrolière ci géej gi dañ faa tabax loo xam ne bu demee danañ fa mën a nekk dëkk fa di gas comme ñi fi dellu siwaat fi mu ne ñu bari loolu lañ def dañoo dem ba ci biir géej ga nga xam ne fii kenn du leen kenn du leen sonal loolu leneen liñ ci jublu mooy fu mel ne Nigéria bañ fa demee di sonal nit am na ñu fa jóg ci ñoom ndax ñoom fu ñu ñëw lu ci ëpp du ñëpp nag waaye li ci ëpp dañuy polluer environnement bi limal ko indi fa ay feebar bàyyi ko fa yóbbu alal ja li ci des nag seen yoon nekku ci bi ñëwee Nigéria am ay gone yu am fulla am Pastef ñoo ñëw du ñoon ay jullit de ñi ngi tuddoon MENS lañ tudde woon seen bopp ñu ngi mooy Movement of Emancipating the Niger Delta ñooñu biñ ko defee di jàpp ci tubaab yi ci lañ ne ñoom kat jéeri ji moom buñ ko mënoon sori mooy gën ci ñoom ci lañ dem ci géej gi moo tax offshore fi ne moo leen gënal ndax kenn du leen fekk di leen sonal ndax fi ne boo ñëwoon fii toolu maamu jàmbur bëgg fee tàmbalee gas mën naa ñëw ne ah yow ko sëñ bi fii ngay gas moom maa ko war a bayee wala nangam moo tax ñoom le léeg offshore bi sax moo leen gënal kenn bañ a xam li ñuy def ñu nekk ci loolu di seet pétrole total boobu bi mu bi mu ànd yi ba mille avril 1968 ci lañ gis fële ca Casamance luñ naan Dôme Flore mi ngi nekk suñu diggante ak Guinée-Bissau Dôme Flore boobu cent million de tonne moo fa nekkoon ci pétrole yoo xam ne mën nañ ko exploité ci 15 ans loolu mooy premier gisement bu am solo buñ njëkk a gis ci Sénégal Sénégal bu ngeen fàttali ko ca at yële ca gannaaw sax Sénégal ak Guinée-Bissau doon nañ ko xëccoo ñoom ñaar ki naan maa moom lii kii naan maa moom lii ba ñoom ñaar créer benn agence boo xam ne mooy saytu loolu ma nga Dakar Sénégal defe naa ñëw moom 80 pour cent yi Guinée Bissau moom 20 pour cent yi waaye pétrole boobu amalu leen woon njariñ ndaxte dafa diis ba ñaan euh, light sweet crude dafa ak crude dafa am ak heavy heavy crude mooy bu diis bi pétrole lour la te boobu neexula exploité ndax dafa bëri ay ay composants chimiques yoo xam ne bala nga ko raxas da nga ciy sonn génne ba day metti ñu daan ne lii daal ñun mënuñu ko génne ndax boobu baril pétrole bu ñu nee baril pétrole benn baril pétrole mooy 160 litres barigo pétrole du litres la gën a jege boobu baril pétrole la ngi jar 3 dollars ak 50 cents xam nga boobu ca jamono yi warta sori fuk ak ñeent fukk 700 te liñ soxla woon pour génn pétrole bi 50 milliards la ñu xam ne loolu kon kii wut ci ñoom ñu bako fa léegi biñ doxee di dox ba ci at yi mujj ci nguuru Abdou Diouf muy 1999 am benn compagnie bu jógee Amérique bu tudd Venco International Venco moomu ñoom amoon nañ licence bu leen kii jox Petrosen muy société national pétrole Sénégal ñu amoon luñ fa am bloc bu tudd Dakar offshore deep offshore moom mooy rek ci géej ci géej gi deep mooy lu xóotu xóotu rek profond lañ ko jox wala lëgg ca lëgg-lëgg géej lañ leen ko jox bañ leen ko fa joxee ñoom nee nañ foofu yaakaar nañ ne gaz ba fa nek doy na diggante fii ba Europe léegi ñoom ñu ne woon dañuy def benn euh, pipeline wala gazoduc benn euh, tuyau boo xam ne fii lay bàyyeekoo ci senegal dem ba Europe Espagne jaar Mauritanie Maroc pour mën a euh, alimenter européens yi ci gaz defe naa loolu xam naa buñ ko jëmale woon boori Malek ñoom Burkina Faso it ñoom it duñ bañ waaye comme ñoom seeni mbokk lañ njëkk a xalaat buñ ko jëlee fii li ñu njëkk a def mooy génne ko réew mi léegi Venco moomu ki ko moom mi ngi tudd Jean Van Dyke Jean Van Dyke mu nga dëkk Oklahoma moom géologie la jàng ci la def doctorat xam naa gaa yi nekk fii si Cheikh Anta Diop mënu leen defe naa waaye comme Jean gaa yi léeg-léeg américain yi leen saf Jean Van Dyke moomu moom nee na bi ñëwee Gabon la njëkkee bi mu demee Gabon ñu jox ko fa lew ci géej gi daal maanaam bloc bloc bañ ko jox mu jaayee ko total la ko jaay moom daa leb bi muy bi muy jënd loolu amuloon lu ko jënde daa ñëw bi mu xaalisam jeexee nee na ma leb dolli ci ba mu ca dollee mu dikkee ko dix millions de dollars defe naa loolu xanaa warta sori six milliards mu daal di koy jaay nee na bi ma ko jotee waa total wooma fay ma ci cent cinquante million de dollars versel ko ko ci benn conte bu nekk Bahamas muy paradis fiscaux yi ngeen di dégg ay Bahamas ak Îles Caïmans yi nga xam ne ku bañ a fay taxe mu ne fay ma ci benn dërëm lemp kooku beneen muskilaa nga foofu beneen problème a ngi foofu ndaxte dañuy ñëw jënd fi loo xam ne dañ cee war a fay galak wala impo wala taxe buñ ñëwee ñun duñ yem ci ñàkk leen a fayloo impôt waaye yenn yi dañ leen jox exonération sax ne la ah yow kat da nga fee créer ay emploi te emploi yi nga fay indi la yàlla xam doy na ñu nekk ak ñoom ci loolu rek tabarakallah léegi euh, Vanco moomu moom de bokk na ci ñi nga xam ne jox nañ leen euh, ci ressources pétrolières biñ demee ba 2003 am na organisation bu ñuy wax United States euh, Geological Survey USGS lañ tudd dañoo defoon benn évaluation nga xam ne dañoo xool pet hydrocarbures yi ci àdduna bi yëpp fi mu nekk waaye ñi ngi ko commencé ñoom seen dëkk ñun loolu defe naa ñun ñoo ko war a njëkk suñu bopp wala ñoo xaar kenn ñëw naa ñu li ngeen am ñu seet xayma natt ba xam ñoom liñ ñu wax noonu la demee ak nu mu toll ak fu nekk loolu defe naa war nañ ko xam-xam bi defe naa mi ngi fi léegi ñooñu biñ defee biñ defee seen gëstu yooyu ñoom waa USGH li ñu wax mooy nee nañ Sénégal li fi nekk ci pétrole nee nañ en moyenne deux virgule trois cent cinquante millions de barils ci pétrole la ak dix-huit milliards sept cent cinq millions ci ay euh, cubic feet mooy pied cube ci gaz ak cinq cent soixante-sept millions de barils ci liquide de gaz naturel moom la ñu liquefied natural natural gas loolu xam naa danaa ñëw ci chiffre bu dee volume yeeg yi mën naa bañ a kii ci yéen waaye bu ma demee ba ci kanam naa indi njëg gi ngir ngeen xam volume yooyu li mu war a toll ci ci ci ay dërëm biñ demee ba 97 fi ñu naan gajaga fii ci jandeer am na gaz bu fa feeñ 97 gaz boobu waa Petrosen ñoom ñoo ko génne ci alalu sénégalais yi lañ ko génnee ci lañ ba gis ko jandeer googu am na ci am na kenn kuy liggéey ci ñu ko jox nee na foofu 10 milliards de mètres cubes ma nga fa ci gaz Sébikotane wetu Thiès région de Thiès ba loolu amee niñ defati rek ñu jaarati fañ daan jaar signel ko benn compagnie gaz bu nekk Texas Houston tudd Fortesa ñu ngi leen ko signel 2004 par décret présidentiel numéro 2004 851 le 5 juillet ñoo ñu am autorisation wu exploité ko def ci lu leen neex ñu jox leen 70 pour cent ñun sénégalais yi ñu jox ñu 30 pour cent buñ ci dee jot ndax léeg-léeg seen comptable yi aw am na fu ñuy jaar boo xam ne boo xam ñu ne ah ñun kat nangam dépensé nañ nangam ren dañoo perte léegi ñoom 70 pour cent américains yi Houston yooyu lañ ko jox ñu ngi fii ci dëkk bi nag xaw nañ fee am diir biñ demee tuuti ba ci euh, euh, Macky Sall mi biñ fi nekkee mooy président bi fi nekk waaye jiit na ko dañ ko def ay lew jéeri ji ak géej gi lépp mi ngi nekk 18 bloc lañ ko def bloc yi ko def sax am na ñu bari ñu xam ci wàllu pétrole nee nañ dafa xaw a yaatu ba mu ëpp ndax mënoon nañ ko gën a tuuteel waaye ñoom dañ koo yaatal def nañ ko 18 bloc ci géej gi 10 moo fa nekk fukk ci jéeri ji juróom moo fa nekk fukki ci géej gi moom lépp joxe nañ te lépp ay euh, doxandeem lañ ko jox ay tubaab suñuy noon daal ci gàtt ci wet ñoom lañ ko jox juróom yi ñu jox ko fii nag li ci wàllu géej gi ñu jox joxe nañ juróom yi mu des euh, ñett ñu ci wàllu jéeri yi jurbel fi ne dañ ko dañ ko tàqalee dañoo def Louga jurbel Saalum Casamance bu jurbel bi yaatu na yaatuwaay boo xam ne toll ne dix-sept mille deux cents 65 kilomètres carrés defe naa ñun ñi duñu war a sori ci biir bu Louga bi mooy bi ci gën a yaatu boobu 26849 kilomètres carrés la ñi ngi ko jox ay tubaab yu tudd Black Stars Energy defe naa Irlande lañ lañu war a bàyyi ko bu Jurbel bi ñi ñu ko joxoon am nañu ne nanguwaat nañ ko ndaxte matewuñ liñ laajoon ndaxte dañ ne képp koo xam ne jox nañ la danga war a am moyen financier et technique danga war a am xarale gi mën koo génnee mën cee liggéey ba pare am koom boo xam ne mën ngaa dem jënd ki yeeg lépp matuwaay yëpp dafa war a kii daje ngir ñu mën la ko jébbal waaye nag am na mel na ne ñoo xam ne ñi ngi leen koy jox te wane wuñ dëgg-dëgg ne mate nañ loolu 2014 bi ñu génn am na compagnie bu ñu naan Capricorn Sénégal Capricorn buñ mënee wax ci kii compagnie bu tudd kenn énergie moo leen moom doomu compagnie boobu la daal maanaam doomam la ñoom ñoo leen moom kenn énergie boobu ñi ngi basé Écosse Edinburgh Edinburgh lañ koy wax am nañ Londres tam base ñoom nee nañ 94 découverte bi ñu def Sénégal astaghfirullah 2014 mooy découverte bi gën a mag ci àdduna bi loolu ñan ñoo ko fi dégg fii 2014 Sénégal découverte gisement pétrolier bi gën a ci àdduna bi 2014 Sénégal lañ ko gisee compagnie écossaise waaye bu journal jotee loolu duñ ko waxtaanee ña nga ca làmb ja ña nga ca football ba théâtre loo xam ne day nelaw nit ñi xam nga lii boo bëggee information bu jariñ nit lii mooy information waaye duñ ko def li ñu def mooy loo xam ne rek soxlaal nit ñi ci yeneen ak yeneen te loolu day indi beneen wàllu boo xam mooy wàllu pom yi li ñu naan comme arène nationale ak yu mel noonu fu mu am dañuy yokk jumtukaay foowukaay yi ngir nit ñi mën bañ a tàll lijjanti leneen li li ñu war a lijjanti ñoom loolu bokk na ci seeni pexe neneen ñeneen ñoom loolu ñu gis foofu waa waa Capricorne waa kenn kenn lañ tudd sax Capricorne dañ ko tuddaale noonu la ba dugg ci dëkk bi trois milliards de baril de baril de pétrole la ak un milliard de baril de gaz trois milliards de baril de pétrole boo ko doon xayma fi mu ne baril pétrole benn baa ngi jar cinquante dollars cinquante boo ko multiplier par trois milliards de barils da lay jox defe naa du war a sori ñi cent cinquante milliards xam nga loolu xaw naa takku ci ay dollars nga multiplier cent cinquante milliards yooyu par six cent muy CFA bi muy quatre vingt dix mille milliards de dollars de CFA yoo xam ne ñun ñoo ko moom kooku liñ ci mën a liggéey defe naa ñuy jéggaane ka lebi ak a ñaani mi ngi ci réew mi quatre vingt dix mille milliards yooyu ci ñaar wala ñetti ten dong muy benn compagnie ñoo ko moom te ñooñu bañ ko jëlee dañoo demaat seetaat seeni naatongo américain américain ak anglais yi moom comme cerek sow ñu tudd ConocoPhillips ah seq kook ak australien yi ñaan FAR Limited ñoom ñoo séddoo ñaari kii yooyu teen yooyu benn bi mi ngi nekk euh, Rufisque Sangomar beneen bi nekk Sangomar offshore deep am na ñeneen ñu ñaan Cosmos énergie xam naa yéen a ngi leen dégg ci kii nouvelle yi Cosmos énergie ñoom ña nga basé Dallas ñoom lañ jox ten euh, kii bi bloc bi ñu naan gëmbal gëmbal 1 gëmbal mi ngi nekk ci wetu ndar frontière ndax territoire euh, loolu defe naa dama cee fàtte dik ci début tàmbali njëlbeen gi territoire maritime sénégalais quatre cent mille kilomètres carrés la li ñu am ci géej ci la chinois yi di napp ak yenn saa yi russe yi jaar fekk seen bateau nangam sangam jël si te kenn du leen mën a surveiller quatre cent mille kilomètres carrés yi kon mat na suñu territoire terrestre deux fois doublé na ko ful na ko ñaari yoon loolu mooy li am ci géej léegi li ci nekk lépp Sénégal ñoom ñoo ko moom buñ ko bëggee jariñoo buñ ko bëggee may it ñoo ko moom buñ ko bëggee taalit ba tey kadalik ñoo ko moom boobu boobu Cosmos Energy gis nañ fa nee nañ seize milliards seize mille milliards de mètres cubes seize mille milliards mooy seize trillion lañ koy wax bu dee français billion milliard billion billion mooy mille milliards seize mille milliards de pieds cubes lañ fa gis ci gaz loolu man bi ma gisee dama ne waaw lii moom bari na lan la war a toll ci gaz bëgg xam nu mu toll bi ma defee recherche ma gis ne Israël fan yi ci ginnaaw ñoom dañoo gis li yàlla di dogal gisement bu tolleeg nii kemme kemme boo xam ne ñoo tolloo ñoom seize seize seize mille de pieds cubes yi lañ am ñoom nee nañ seen bos biñ ko xayma quatre-vingt-dix milliards yooyu de dollars la ba tey quatre de dollars safrla quatre vingt de dollars yooyu Israël nee na ñoom mën na leen yor ci buñ ko bëggee jaay mën nañ ko jaay waaye buñ ko bëggee téye seen électricité mën na leen yor juróom benn fukki at ak ñaar soixante-deux ans autonomie duñ soxlaa jënd wala ñuy fay courant soixante deux ans te Israël boo xoolee li ñuy consommer ci courant ñoom ful nañ ñu juróom-ñaari yoon Sénégal ñu ngi ci trois milliards de kilowatts ñële ñu ngi ci vingt milliards de kilowatts Israël moom la ñuy consommer par an dëkk ba yëpp kon loolu bari na Cosmos nag niñ def bañ gisee kii bi ñoom dañoo dem jox ko beneen compagnie bu ñu naan British Petroleum mel mi rek lañ delluwaat ndaxte compagnie yëpp bu ñu leen joxee dañ dul am doole léeg-léeg mën ko jariñoo wala ñu exploité ko moo tax ñoom biñ euh, delloo dañ ko bokk ak British Petroleum léegi British Petroleum it ñoom it loolu biñ ko biñ ci jotee bëgg nañ ba fu bëgg mën a yam ndaxte ñoom lii lañuy ñuy wër te mënuñu ko am permis yi nag Ablaye Wade bi mu fi nekkee moom diirub ne fukki at ak ñaar juróom la ci joxe nguur gi fi nekk biñ ñëwee nag ñoom daanaka li fi nekk ci ñeenti at lañ joxe li fi mujjoon te defe naa dégguma benn sénégalais buñ fi tudd te am na leneen lu ñuy wax boo waxe ñu ne nangam sénégalais de ah mënuñu ko xamuñu lañuy wax rek nangam nangam sénégalais moo ne day ñi fi nekk defe naa ñi li leen defal buñ ko defaloon sénégalais ñu def li nga def jël kayit yi dem ci keneen jox ko waaye lu raw loolu am na benn doomu Sénégal boo xam ne ci réew mi la jàngee ñu yóbbu ko daare kokki ba mokkale fe alquran mës ta toog ci ay ban amul baccalauréat ki doctorat amul MBA jàngul français boo xam ne moom créé na compagnie pétrolière am ci ci ci année quatre-vingt yi ba 1989 muy El Hadj Jini Mbaye bu Louga 1989 investir na 3 milliards ci alalu boppam ju lew ju dagan def ko ci recherche pétrole tuddee compagnie bi société sénégalaise pour la recherche du pétrole ca Potou taliba dafa dem ba ca géej ga fa ba nekkoon ñi fi indi ay canadiens lañ canadiens yi biñ gasee Alaaji Lamine Lo mi nga xam ne moo doon directeur général bi ancien gouverneur de Louga moo ma nekk li ci làmmiñu boppam nee na gas nañ trois kilomètres ci suuf biñ gasee trois kilomètres ne leen fii ndox lañ fi gis pétrole nag du loo xam ne day randu ci ay fukki att ak ñaar at loo xam ne ay million d'années lay jël pour former wu li ci suñ kanam mi ngi suñ kanam nañ xool ba xam Louga wala Pout wala feneen wala fañ ko doon seet ci at yi jinéew biñ ko fa dégg wala déet kon doomi nañ ko am nañ yéene gi ndaxte comme moom moom moo màggee ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi def loolu ci fanweeri at ca gannaaw ñu ñëw deux mille dix lañ nag xome deux mille dix at atum ren bi ne ñu sénégalais mën koo def tam am fi ba pare kon loolu nañ ko buñ ko déggatee nañ xam ne loolu du wax ci wér ñii biñ leen joxe seen pétrole bi liñ def liñ def mënuñu ko jariñoo léegi liñ def mooy dañ ko sous-traiter rek fermage lañ koy wax wala affermage bu dee tubaab mooy lan ma jox la liggéey bi mënoo koo def nga seet ku la ko gën a mën nga ne ko ah sëñ bi kat dama bëggoon lii moom lot naa ci lool nga dimbale ma ci jox leen ko ñu daal leen yi liggéeyal liggéey bi léegi bi ñu defee loolu kon BP muy British Petroleum moo jëndaat ay action wu ñi yoroon ki bi muy muy euh, pétro pétro kii bi ngeen dégg noonu Petro Tim lañ ne ko nekk après mu nekk Timis Corporation ndax Petro-Tim lañ ko jox Petro-Tim daal koy jaay timis xam nga loolu moom daanaka rek <laughs> moom teewul kii bi dañ ko ko jox rek mu jaay ko timis timis moom moom moo ko jox Cosmos Cosmos moo indi bi man de bu ma joxoon ci kayit yi mën naa jaay jaay de xaw ma lan laa mënut waaye <laughs> mën naa mën naa jaay ñoom lañ ko jox biñ leen ko joxee ñu dem ci bi BP bi lan la leen defal ci loolu ñu leen jox British Petroleum jël 32 virgule 49 pour cent wu loolu jugement yi Mauritanie ak Sénégal ñoom ñu bàyyee leen li ci des bàyyee leen euh, trente deux virgule cinquante et pour cent Petrotim ñu jox ko vingt cinq pour cent moom mi ci deful dara ci liñ gis wala liñ xam euh, Sénégal nag Petrosen ñu bàyyee leen dix pour cent mooy ñu neti ñun ñooy xanaa monsieur dix pour cent ñu bàyyee ñu di ndax 10 pour cent yooyu may wax muy ñëwaat te nga xam ne contrat minier yëpp ngi ci code minier bi lañ ko bind ne état wu Sénégal luñ fi am ñoom 10 pour cent lañ ci soxla soxlawuñ 90 pour cent yi ci des waa Texas ak waa Dallas ak yeneen kii xam naa ñom ñoo ñu ko gën a gën a yittewoo léegi pétro pétro BP kon noonu lañ séddalee mbir mi biñ defee loolu ba pare ñoom BP ci li leen Cosmos defal jël nañ cash 916 milliards euh, millions muy daanaka un milliard de dollars jox ko ñële jox ko wa Cosmos la leen BP defal mi ngi seen site web su ngeen boo demoon site web bu BP internet nga xool date bi 19 janvier 2016 li may wax ma nga ca fa laa ko jëlee seen site web directement laa ko jëlee jëlee ma ko ci beneen beneen source ak li ma doon wax sànq ci kenn tamit ñoom it ndaxte léeg-léeg dañuy taayale def recherche man mi xawoon na ma cee dal waaye may dégg tur déggaa tur yi boo ko googalee rek boo ko recherché lu bari ci tur yi mën na laa indil information bi lu ci bari am na ñeneen keneen kuñ naan euh, léegi BP ci kon gàddul na Cosmos daanaka un milliard de dollars la jox kas ci njëlbeen bëreet te defaguñ dara ba pare BP gàddul na leen nee na di leen jox bonus boo xam ne baril pétrole buñ jaay mu mu fay leen ci deux dollars ba ba ñuy àgg un milliard de baril loolu bu leen ko defee kon defe naa mooy deux milliards ak un milliard yi ñu jox muy trois milliards te loolu ba tey Sénégal gisaguñ ci fistin ndax lu mel ni am na Uganda Uganda ñoom ba mu fa amee niñ def ñaari tubaab seqante seen biir ñu jox leen pétrole bu yàggul def na ñeenti at wala juróom ci ginnaaw muy Tullow Oil ak beneen compagnie bu ñaan SOGL mooy fàtte nu mu tuddati bañ leen ko jaayee ñoom dañ leen a taxé 30 pour cent ne leen ah comme yéen da ngeen di ñëw ay doxalin ngeen ngeen rek ñu yaatal leen ci léegi fay la ñu pour cent impôt muy 400 millions de dollars tubaab yi lànk duñ leen fay ñu yóbbu leen tribunal gagné leen. ñu dem tribunal Londres ñu gañewaat leen fu ñu àttee waa waa réew dem ba mujj moomee moomee yëf kon loolu Sénégal defe naa war nañoo jàng tuuti foofu ci Uganda ndax ñoom li ñu amoon teel nañ ko seen bopp am na tam beneen compagnie buñu naan euh, Tend Oil kooku kuñ naan euh, Oviedo moo ko moom beneen roumain la fi mu ne kooku mang fi licence te ñu ngi ko ans ak 7 mois te liñ ko tëjee mooy fraude corruption ak blanchiment d'argent xam naa moom moo ci gën a yey yi kon pétrole bi bari na fi lool waaye day defe naa téye ko mooy li war wala ñu jëm ci jariñ waa réew mi beneen kii bi ma bëggoon waxtaanee ci ndox ndox moom dañ koo yàpp miin ko waaye lu fi bari na Sénégal bokk na ci réew mi ëpp ndox ci àdduna bi ci àdduna bi laa wax waaye li ñuy gis mooy li ci kaw mooy dex yi dex gi lañuy gis dex fleuve Sénégal wala Casamance wala gambi wala loolu loolu nag moom mooy li ci kaw rek loolu buñ ko xaymaa ci ci ci ndox fleuve Sénégal vingt kilomètres cubes la benn kilomètre cube ndox moom mooy benn kilomètre cube mooy un milliard de mètres cubes un de mètres cubes ndox mooy mille milliards de litres junni milliards ci ay litres mooy un de mètres cubes Sénégal nag fleuve bi dex gi vingt kilomètres cubes la ma nga bàyyee ko comme ni nga ko xamee fële Fouta Djalon ci ci montagne yi Sénégal dañ ne ñeenti dex ci Afrique muy Sénégal Nil Orange ak Niger defe naa la ñu wax bu ma juumul ndax Niger ak Sénégal ñoo bokk fu ñu bàyyeekoo loolu bokk nañ ci tour tour d'eau lañ leen tuddee ci Afrique ci àdduna bi xam ci Afrique waaw ndaxte fañ nekk saa su mi ngi taw ndox du fa manqué daanaka te ndox moom mooy nit comme ni ko suñ borom waxee rek eh, ci alquran wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy wa qata'na kulla dabatin min ma ñaari wax nañ ko ci ndox ndox moom it bu wàccee bu yam ci kaw day seet dugg bay yi ñaan nappe d'eau yi nappe phréatique wala aquifère yi aquifères yooyu am na bi nga xam ne moo ci gën a jege ñu naan réseau superficiel yi boobu mën na soixante quinze kilomètres cubes kon boobu ëpp na dexu Sénégal gi ñetti yoon te gisuñu ko daanaka mën na ko ñetti yoon am na boo xam ne cent kilomètres cubes la am na boo xam ne cinq cent kilomètres cubes la ñett yooyu boo leen boolee day mel ne ak leneen li fi nekk ci ndox dana jege sept cent kilomètres cubes ci li fi nekk ci ndox sept cent kilomètres cubes nag ni ma ko xaymaa bu ñu ko doon séddale àdduna ku nekk ku fi nekk ci ci kaw suuf da nga am cent mille litres d'eau cent mille litres d'eau nag defe naa mooy dix mille fukki junni butéelu kirane dix litres ci àdduna bi kon loolu lañ fi am ci ndox te xamuñu ndaxte lu ci bari lii li lii ma doon wax ma ngi ko jëlee ci document FAO bu tudd Aquastat nga xam ne dañuy xool ndoxu àdduna bi fu mu nekk léegi image satellite yi dañuy mën a dem ni ñuy rajo nit la rajo suuf si dañuy ñëw nag naan la ñu ngi seet waaye li fi nekk daanaka xam nañ Soudan gee boo giseen guerre ba fa amoon bu yàggul bañ nangu Soudan du Sud lu ci bari ressources yi la soxla woon nañ dëkk ba xaajale nañ leen tas ko bàyyi ñii fii bàyyi ñii fii ba léegi ñu ngi xeex di rayante di rayante seen biir daal nañu yàlla musal ci loolu li may mujjee ci euh, wàllu ressources yi mooy zircon am na yeneen ressources yoo waaye xam naa jot gi duñ ko may bëgg a def kii tax li mu wax tuuti zircon bi ñu bari ñu hmm? def na waaw waaw <laughs> ah, alhamdulilah zircon bi bu ngeen koy dégg ñu ngi koy day day méta minéral la boo xam ne mi ngi nekk fële ca li ñu naan Grande Côte ñoom nee nañ boo génnee Kayar dem boori Kayar ba ngay àgg pootu cent six kilomètres de long fa la nekk sur trois kilomètres de large liñ leen fa jox war naa jege euh, quatre cent quarante cinq kilomètres carré muy quarante quatre mille cinq cent hectares lañ leen jox loo xam ne dañ leen ko jox ci mbeex mi ñu ciy jëfandikoo nu leen neex bo waxee nag ñu ne dañuy indi emploi waaye toxal nañ fa ay nit bu ngeen di dawal ci tali bi di ngeen gis am na benn dëkk bu bees buñ tabax foofu booy waaj pire la defe naa ñooñu fa lañ toxoo ñu ñëw foofu ñoom ñu leen fi jox alal jooju pour dédommager leen waaye defe naa liñ ñàkk moo ëpp liñ leen jox. am na tam ay cantines yu nekk buntu ngaay boo fay dugg cantines yi dañ ciy bind ne don de GCO GCO ne nañ compagnie moo ko may ñooñu waa ngaay cantine yi xanaa dañoo waroon wax waa ngaay ñoo may mine bi lee ñoom kay ñu joxaat leen ci asaka waaye dañ ne tubaab yi ñooñu may cantine yooyu xam nga loolu tam war na fee jóg ndax da ngay gis ku indi poubelle wala camion nangam ñu daal di indi délégation daal di photo daal ne may nañu nangam xale yi taxaw léeg ñu way léeg-léeg ñu fecc te loolu lépp mën naa mën naa ñàkk. zircon boobu nag ñi koy exploiter australiens yi ñu jógee ñu tuddoon MDL mineral deposit limit ñooñu bañ ñëwee Sénégal or moo leen fi indiwoon bañ demee Sabodola jël fa lañ fay jël ba doyal ci lañ leen indi fii jox leen jox leen euh, mine bi nekk fii léegi Sénégal mooy troisième pays exportateur de zircon ak ak euh, producteur ak ak mine bi ñu gis daanaka ñaari réew ñoo leen jiitu ci àdduna bi defe naa Australie lay doon ak Afrique du Sud bu dul loolu Brésil ndax moom dafa raar ñi ko am dañoo bariwul ndax dañ koy soxla ci ci wàll yu bari daal dañ koy soxla ñoom ci seen bopp boo demee seen site nee nañ at mu jot dañ produit cent mille tonnes ci matière première bi muy zircon bi cent mille tonnes yooyu boo xoolee prix bi day varier waaye tonne bi njëg gi xaw a gën a baax gerte tuuti mille cinq cent dollars la tonne benn tonne bu nekk mën ngaa def multiplication boo bëggee xam ñaata la yamul ci zircon rek am na élément bu naan rutile am na sen am na ilménite yooyu yëpp produit dérivés yoo xam ne buñ beesee suuf si ba pare day génn ci ci foofu dañ ko fay kiiwee li tax muy muy produit bu jar dañ ko soxla ci lu bari ndaxte loo ko def lu mel ne xeetu weñ yeeg tournal vis yeeg yooyu yëpp da leen di dëgëral dañ ko ci utiliser euh, pour di ko di ko ko jaxasee di ko ci tay pour mu gën koo dëgëral dinañ ko def tam ci céramique dinañ ko def ci sanitaire dinañ ko def ci verre dinañ ko def ci euh, utiliser ci comme bu ñu defar avion yeeg fusée yeeg yooyu yëpp dañ ko ci jëfandikoo ba ci lamp yeeg yooyu yëpp fi muy dem dafa bari moo tax moo tax daanaka du lamb luñ ci produit mu jar ñun tamit foofu ñu def nañ la nañ daan def lañ def rek 10 pour cent lañ jël jox leen 90 pour cent ñoom ñu bokk kook ay français yu ñuy wax Eramet ak ay norvégiens yu ñuy wax Tizir ñoom ñett ñoom ñoo ko bokk dégguma ci ab malien wala ab ivoirien loolu lañ fi am ci euh, zircon bi léegi nag yooyu yëpp boo ko boolee am na wàllu xam naa fer beeg euh, wurus wi ak weñ geeg yooyu damay bàyyi sëñ Abdou Karim mën naa moom dana ci gën a kii tuuti xóotul nga xam ne kon kon ressource si ngi fi ndox maa ngi fi macha allah suuf si tàll li ñaay yi nepp neex a liggéey lool <laughs> neex a kon defe naa bu fekkoon ne fexe nañ ba nit ñi am lu mel ne ay forage ak ay château d'eau di ci mën a liggéey ci noor bi ñu def fi ay xeetu gàncax yoo xam ne ak njëmbat yoo xam ne dana mën a saxal ak développer réew mi bu ñu xoolee réew ne Côte d'Ivoire fukki at ci ginnaaw rek ci lañ tàmbalee jëmbat darkase te fi ne waa Côte d'Ivoire ndaamaraas li ñuy jaay ci addu adduna bi Côte d'Ivoire ñooy jaay vingt pour cent yi un cinquième bi te defe naa Sénégal moom xaw ma ban garab fa nangul waaye darkase moom defe naa xam na fee nangu xanaa niim niim moo ko fi gën bi ma xoolee lii lépp dafa am euh, ku ma doon liir kiiwam biographie Malcolm Malcolm X am na ñu ko dégg ci yéen mën naa Malcolm X kooku noir américain la woon boo xam ne mi ngi tuddoon Malcolm Little la sant X bi li ko ci indi nee na moom ay santu maamam Little sant tubaab la santu Little daa soppi santam def ko X dafa tuuboon dugg ci l'islam waaye bi mu duggee ci l'islam ñoom njëkkoon a dajal diine juñ ko woon daal di woon loolu bi mu demee ba aj Màkka nag ba dellusiwaat Amérique ci le daal di dellu soit ci lislaam nag daal di gën a xóotal ci diine waaye tegu ci dara ñu faat waaye da doon ku am xel ndax moom guddul fan fanweeri at ak ak juróom-ñeent la dund amul ñeent fukki at ci kaw suuf waaye diggante bi muy tuub ak lim fi dugal ci ay nit ci diine ak lim fi def macha allah yàlla na ko ko yàlla fay yàlla ko yàlla Malcolm X moom dafa ñëwoon Ghana 1964 biñ ñëwee nee na ma fekk fi ay tubaab yu bari nee ma gis tubaab yi baax ci africain yi lool ñii ngay ree ñi ngi waxtaan mel leen ah yéen de xanaa bëgg ngeen ñi ñu ne waaw ñun koy moom bëgg nañ leen lool mun leen man de Amérique laa jóge waaye dafa mel seeni moroom laa fa bàyyi te xaw nañoo soxor ci ci ñun lool lool loolu daal defe naa xanaa da ngeen ni africain yi ngeen wan seen bëñ yi que siiñ li ñor seen suuf si ngeen soxla waaye soxla waaye jëmmi africain yi téeluñ leen boo gisee ku mel ne Kadhafi looloo tax ñu boom ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Saddam ci la bokk di tax ñu boom ak ñeneen ñu baree bari ñoo xam ne li ñor ci suuf si buñ ci mënta jot àgg sa kaw léegi nag a ah, comme li wolof naan fu laay jaay daqaar rek nañ fexe jëm ko teel suñu bopp man daal li ma ciy digle mooy bu mënoon nekk buñ ko mënoon ñii fi nekk ñu ne leen ni ngeen ko négocier baaxut président xalimaam la yor mën naa signer décret présidentiel mën naa changer contrat yi mën naa renouveler contrat yi mën naa nationaliser loolu lépp ngi waaye nag bu fekkee ne nit ñi bu président defee day mel ne mbir mi daf leen a xaw a neex wala naqariwu leen ah xam naa moom danaan ñi kay 10 pour cent yeeg 5 yi baax na ci ñoom nañ leen bàyyi fi ñu nekk moo tax campagne ma politique ma waaye nañ seet ki nga xam ne yaakaar nañ ne bu fi ñëwee ci réew mi dana fi téye wala dana jéem a téye bu mënta téye sax mu jéem a téye wala jéem a yokk li fi nekk buñ mënee fexe ba ku mel noonu incha allah jot ci réew mi dana ci baax lool loolu rek laa fi amoon mane ne naa ko séddoo yéen ci gàttal kii beneen eh, téere bi ma indi woon ki ko bind ab coréen la waaye moom ci li muy wax mooy protectionnisme ci affaire économique ndaxte réew yu mag yi li ci ëpp li ñu tuddee réew yu mag yi mag ci matériel ak loolu ñoom bare la ñoo doon développé dañoo protéger seen économie matalan ku mel ne Nokia ca Nokia ñoom bañuy bañuy doog a taxawal seen compagnie bi amuñu woon doole am ñoo am ay compétition américain yooyu nekk waaye seen gouvernement dañu leen a bañ taxaw ñu doog leen a bàyyi ak ñeneen ñi Toyota mi doon defar oto yi ci Japon ba mu njëkkee defar oto tubaab bi dañ ko doon tooñ ne Solex la Solex xeetu Jakarta yooyu la deux roues Toyota ñu ne Selex la bu am deux roues bu am bu am rajo noonu lañ ko tuddee woon tuddee wuñ ko woon oto Toyota tey di dem di dem di dem ba macha allah defe naa ñoo ëpp li ñuy jaay ci àdduna bi ndax dañoo tàmbalee fenn wàññi boo gis benn lay tàmbalee. Samsung denrée alimentaire lañ daan jaay ay gerteeg ay fruits banaanaak loolu lañ doon jaay di dem seen gouvernement di leen jàppale bañ commencé monté ay télé ak i rajo di dem bay defar ay micro microprocesseur ci ordinateur di dem ba léegi ñoom ñooy première compagnie euh, téléphone ci àdduna bi waaye ñun dafa mel ne jàppale suñuy liggéeykat ñi nga xam ne dañ fay cosaanoo dafa mel ne daal bokkul ci suñuy mbir li ñu neex mooy li ñu naan ay partenaires stratégiques ay coopérants wala ñu naan banque mondiale nee na FMI nee na ñoo ñëpp sànq rek lañ ñu bëgg a def PEP mi ñuy jox ngir gën ñoo mën a teel a bu tabaski ñëwee wala dara ñu kii ñu rek jaar ak fi ñuy jaar xar yi keneen ki lii ma indaale woon tamit xaw ma ndax euh, dama noon naa ko kii yéen rapport la boo xam ne mi ngi tudd Dirty Diesel ñu ko def public eye lañ tudd ñu ngi Suisse Dirty Diesel mooy diesel sale mooy am nañ mën naam ñu ko fi déggoon ci daaw gasoil bi ñuy rax boole ko ay produits chimiques yu bon muy jógee Amsterdam Hollande Rotterdam ak dëkk bu ñaan naan Antwerp ci Belgique ñetti dëkk yooyu zone boobu ara li fay jóge ci diesel ñoom bi ñuy defar diesel bi dañ naan qualité africaine lañ ko tuddee nee nañ Afrique moom bëgg ñu lu baax lu tax loolu dañ koy raxa raxa rax ba gis ngeen kii wi saxaar si ni mu ñuulee saxaar si ni wane pollution bi dakaar bokk na ci ville yi gën a pollué ci àdduna bi Dakar ku fa dem Dakar moom xam na li ma sax dem Dakar ndax saa yoo duggee te loolu smog moo koy def mooy saxaar ci tag noonu ci air bi usines yi di ko génne ak yu bari yi oto bu màgget dana ko waral waaye diesel moo ëpp lu mu koy lu koy def ci ci ci suñu problème te diesel bi dafa am sulfure sulfure bi ci nekk taux boobu dafa élevé deux cents fois à huit cents fois plus élevé que taux yi am fii ci yeneen dëkk Europe yi moo tax day indi ay feebar yu mel ay cancer du poumon maar dem si ay maladies cardiovasculaires maladies respiratoires lépp luy noyyi asma tamit lu bari dana ko jox xale yi ak magit dana leen ko jox ndax kii boobu saxaar sii ñuy noyyi te ñi nee nañ loolu buñ ci jugul ñun africain yi fii ak fukki at ak ñaar 2030 bu fi àdduna bi tukki ci diggante bi 30000 africains dinañ ci dee dinañ ci faatu diggante huit huit pays lañ wax huit ville Sénégal Dakar ci la bokk Sénégal la comme Côte d'Ivoire Bénin Togo xeet yooyu Nigéria trente mille personnes nee nañ buñ buñ buñ buñ wàññiwul kii bi bañ ko waxee am na réew yoo xam dañ taxaw fi saa si lu mel ne Ghana ak Nigéria ñoom dañoo jëlee ndaxte dañ ne kii bu nekk pétrole bi li ci war a nekk ci ci sulfure dafa war a nekk bu dee Europe dañ naan dix parts per million buñ ne parts per million mooy boo jëloon benn litre ndox nga def ko ay grammes day nekk mille grammes nga def ko ay milligrammes kon da nga naan dix milligrammes moo ciy nekk ci ci sulfure boobu ñun nag bu dee Afrique comme Sénégal ñoo ci gën a kawalee dix mille lañ wax ñoom dañoo ñëw ba ci fii bi ñuy def étude bi dañoo ñëw ba ba Sénégal ak dëkk yi yëpp dem ci station yi jënd essence kaste ko yóbbu ko testé waat ko ci ay laboratoire pour am ay résultat yu wër indiwaat ko fii assemblée nationale wala président buñ ci bëggee tey lii lii jeex mu juge fi ndaxte nar na fee faat ay bakkan te loo xam ne lees mën a saafara ci lu gaaw te kenn jéemul ci dara wala ñu ciy wax dara kon ah, yàlla nañu yàlla dimbali taxaw ñu bañ mën a jariñoo li fi nekk te bañ a loru wala lore eh, incha allah loolu laa ne woon rek ma jéem ko ngeen xam ne ndongo daara bu doon jéem a kii rek incha allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الدين عند الله maa ngi nuyu ñëpp di rafetlu waxtaan bi naa ne waxtaan Sëriñ Abdou bi am na solo koy tënkaat tuuti rek ba noppi am ci ngir conclusion bi euh, ndax su mu tàmbalee wax indi naxaatekat yu mag yi nekk ci àdduna bi ak ñiy naxe ay ñiy signaloo gouvernement yi ba ñuy taxaw ci kanamu askanu yi di leen wax naan leen lii mooy li gën ci suñu njariñ bëgg leen faa yàmboo indi woon exemple John Perkins nga xam ne bind Confessions of bu wax ci dëkk yu bari yu Amérique yabaloon nga xam ne duñ ko yabal directement waaye dañ koy liggéeyloo ci société boo xam ne dañ naan fa lay defee consultance nga xam ne su problème amee dañ naan du gouvernement Amérique waaye nag euh, fu bari mu jaar fa dem ba loolu diis ci euh, bopp beeg xelam wëlbatiku nett li lañ ko doon defloo ak nañ doon dugalee dëkk yi ci bor ak bor yañ leen leen dugal dañ leen gëm gëm leen lu baax la te te seen musiba rek la woon ndax bor ñëpp xam nañ lu muy def ci nit ak su ko nit yenoo ba attanu ko mu ko mën a yàqale ci diineem ci gëm-gëmam ci léppam lu mu mënti doon xam nañ ni suñ borom wax ci alquran ñoom yàqula riba wa ribi sadaqat allahu la yuhibbu kullu kafirin asim ak yeneen yëpp liñ wax ci riba ak bi ndroog bor ak ndroog buñ ci jugee it jaar ci li nga xamante ne li ci ëpp ci ressources yi Sénégal muy pétrole bi ci wax am na solo koom biñ ci tudd bari na waaw nga xam ne loolu yépp du am solo ak ndox mi mujjee ci zircon bi waaw waaye liñ ci teeli ci gën a yéeme mooy ngir fàttali askan wi ne leen li ñu am suñu dëkk eh, na mu toll eh, rëy na lool ba soo koy jëm a tekki ci ay chiffre daanaka ñenn ñi sax dañu naan lool mënta ne waaw fekk ne li gën a jafe lañu am ndax mooy koom ndax ñi jàng finance man def na comptabilité def finance de finance islamique am naa ci spécialisation waaye finance li ñuy def mooy day fekk ku am koom bëgg ko jariñoo amul kàttanu jariñoo ko finance ñëw ne ko xool ñaata nga soxla ma jox la ko nga liggéey la nga bëgg a liggéey kon ñun li gën a jafe lañu am muy li ñuy wax vrai richesse moom lañu am Sénégal muy ci or bi muy ci feer bi muy ci pétrole bi muy ci phosphate bi muy ci loo mënti jël ci loo xam ne ay milliers de milliards de dollars la soo ko boolee donc ñàkkuñu maa jëlale sax richesse bi ñu am ci diine ndax diine mooy lépp waaw diine bi ñu am mooy diine bi suñu boroom tànn mu tàmbale ci yenent yàlla Adama jaar ci yenent yàlla Ibrahima jaar ci yenent yàlla Musa Daawuda Suleymaan Isa bees ci suñu sang sallallahu alayhi nga xam ne ñoo ñëpp ay jullit lañu woon boobu nag dafa matale lépp boole njiit gi mu doon loo xam ne day doon ci alal ji doon ci koom gi ba pare diina galal ko nag ci suuf ndax su ñu xoolee li ci ëpp solo mooy dëkk yi nga gis ci àdduna bi yëpp ñu taxaw niñ bëgg a taxawee muy Arabie saoudite muy ay Malaisie muy ay Abu Dhabi ak yeneen dëkk yu bari dañoo jël lañu moom ñu teel ko seen bopp di ko jariñoo ndax tey soo demee fu mel ni Abu Dhabi am na société bi ñuy ADNOC mooy société petrole bi bu yàggul dañoo jox 10 cent waa BP ñi nga xam ne ñëw nañ Sénégal ñu jox leen lu ëpp ci suñu pétrole bi ñun ñu téye 10 pour cent ñoom dañoo téye la ca ëpp jox leen 10 pour cent tubaab ya kontaan ndax fulla gu ñu am ñi fi nekk dangay dégg chaque fois ñu wax ne mënuñu lii wala amuñu ko waaye bari na sénégalais yoo xam ne tey ñi ngi Amérique ñi ña nga France ñi ngi feneen ñi ñu ngi ci biir réew mi te am nañ xam-xam boobu su dee société financière yi gën a mag ci àdduna bi muy JP Morgan muy Bank of America muy muy muy société boo xalaat rek Banque islamique de développement am na ay sénégalais yu fa nekk yoo xam ne am nañ possibilité su état soxla woon tey xaalis soxlawul lu ñuy dem club de Paris soxlawul ñuy nekk ci ay médias di wax mën nañ leen di jënti luñ soxla ci ay milliards dollars parce que crédibilité bu état Sénégal moo toll foofu tey soo demee fu mel ne Bahreïn wala Turquie dëkk yooyu yëpp ngeen di dégg su dee ci ay notation financière Sénégal moo leen ko gën le fuuf ndax ñoom li ñuy wax notation junk mooy bi gën a suufe lañu am te Sénégal am na 3B plus ci gën a kawe la am may joxe benn exemple rek ndax 2007 dafa fekkoon may liggéey ci ci fer boobu dama daa jënd ay bateau ay tracteur am société ñi ma koy daggal suñ ko daggee ñu def ci conteneur yi ma doon am France wala Inde ah, wala yeneen dëkku Asie yi ñu ko fay yóbbu booba am ku ñuy wax Lakshmi Mittal mu demoon ba alalam toll ci lu mat dix-sept milliards de dollars ñi àdduna bi yëpp di ko coow mu ñëw Sénégal 2007 signé contrat État Sénégal ci suñu fer bi nekk ci Falémé nga xam ne beneen ressource la mun nañ cee defar raay mën nañ cee defar bateau mën nañ cee defar oto mën nañ cee defar lépp lu jëm ci mbir weñ ci Sénégal ak fudul Sénégal mu des lu bari ndax booba réserve yi ñu prouvé en 2007 te mi ngi fi ba tey heureusement kenn laalu ko entre 750 millions ak 800 millions de tonne la booba bi ma koy xayma su doon ci 800 millions de tonne boobu fer à mi ngi doon jar 500 mille ba ma ko calculer dikke woon na quatre cent mille milliards de francs CFA su doon exploité nañ ko quatre cent mille milliards de francs CFA te doon nañ wax naan mën na yegg ba un de tonnes ki koy exploité nag dina am investissement yi mu def na tabax usine dina tabax port booba moom mu ne dina dugal deux milliards de dollars ci économie Sénégal heureusement li yàlla di def mu metti ma lool ndax booba xam naa potentiel bi ñu am ak liñ ko ko joxee ni mu ñàkkee fayda ak ni mu ñu naroon a sacrifier la suñu économie am indien bu may waxtaanal koo xam ne dama ko doon jaay fer ma ne ko maa ngi lay xamal ne day fer bi incha allah métal du ko exploiter doomu Sénégal ñoo koy jariñoo mu may ree ndax booba waa ji ñëw na moom mu gis ko kooko dig ko ci sax ne ko ko commencé exploiter dina am ñoo la ci jox ci ay marché ba mu commencé gis boppam moom comme milliardaire donc pour moom man damay gént ma dogg ci ñaan suñu borom li yàlla di def rek bañ ci tegee weer prix fer bi commencé daanu mu daanoo daanu ba waaja su ko exploité woon muy métal day perte mu mujj génn ci ba état Sénégal porté ko plainte diñ ko porte plainte dem tribunal Londres ñu koy topp di ko topp ak gouvernement Abdoulaye Wade ba ñu tolloon ci niveau dédomagement ñu waroon évaluer ne ñaata la ñu war a fay Sénégal parce que waa ji moo ñëw jël engagement te mënu ko respecter ñuy wax ay waxi cinq milliards dollars yu mu war a jox Sénégal bon man nag politique gu ma politique lu ma mais malheureusement ñi fi nekk négocier nañ daal ba soixante quinze milliards lañ mujj accepté ci waa ji ne moom lañ jël xaw ma nuñ ko defee ñoo xam waaye li ci am solo mooy euh, yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi ndax li fi nekk ci alal su fekkee am nañu la ndax jiit dafa war a am audace mooy lan li moom maaku ñépp xam nañ lislaam atteem ci ressources yi lii jëm ci pétrole li jëm ci ndox lii jëm ci suuf lislaam li mu atte mooy peuple bi ñoo ko moom ñëpp ko bokk kenn waru cee jël naan dama ci am 10 pour cent pour jox étranger 90 pour cent am na sénégalais yu fi toog am nañ ay relation am nañu xam-xam am nañu mën-mën pour mën a conseiller état bi ñu góor góorul te suñu alal desal ko fi ndax dara gënul ñàkk fayda nit ñëpp di gàddaay di génn di dem ci àll bi di def ay liggéeyu ñàkk fayda lu tax parce que defe nañ ne suñu réew dafa ñàkk te réew yooyu ñuy gàddaay di dem ñooñu ñooy ñëwaat jël suñu alal suñ ko jëlee ñu ne leen amul leen benn réserve ci loo leen ci mën a génne ñu jëlaat quatre-vingt-dix pour cent alal jot ko génne di ko jox seen doomi réew ñun ñu dellu foofu di fa nekk ay jàmm léegi li may conclure ci li ci mujj mooy or bi lu mel ne or bi miinu saba dollar rek nga xam ne sénégalais moo ko doon exploité avant ku sant an ñu nangu ko ci moom jox ko tubaab bi tubaab yi tey ñu jox zircon bi muy MDL 2009 lañ ko commencé exploité réserve yi ñu wax ne moo nekk foofu mat na un million sept mille once or once bu nekk mooy vingt-huit grammes tey jii once bu nekk mi ngi jar tey ci marché bi mille deux cent soixante sept dollars par once donc ay milliards et milliards et te benn périmètre rek la ci Sénégal tey jii ñooña dañoo ñëw bi ñuy def seen business plan nga xam ne sooy dugg ci projet yu mel ni da ngay def étude de projet moom la ñuy wax business plan pour xool liñ la jox nan la tollu ak la ko war a liggéey soo xoolee lam na nar a dikkee nga xool lang ca nar am su ëppee lam la nar a dikkee nga doog cee dugg donc ba ñu defee loolu ñoom dañ ne woon li ñuy wax dell de récupération ci juróom-benn at la ñuy jotaat liñ ci nar a dugal waaye bañ dawalee at ak genn wàll yàlla def prix or bi yéeg ñoom lañ ci dugaloon yépp ñu jotaat ko bañ doyalee ci xaalis dañoo mujj jël beneen groupe canadien boo xam ne ancien premier ministre bu Québec Jean Charest moo ko jiitee ñu jaay leen ko changé tur bi tuddee ko Teranga Gold au lieu de Sabodala Gold ñoom ñu dem ci zircon bi ñoo ñëpp nag di fi ñëw di di ñu naan leen investisseur amuñu xaalis parce que li ñuy def mooy finance la ñuy utiliser dañuy dem fu mel ne Toronto parce que ñaari société yi may wax yëpp bourse Toronto lañ dem bourse liggéeyam mooy lan da ngay ñëw am sa projet Sénégal mooy def garantie souveraine bind ne garantie état maa jox diw ressource tel am na temps ci ressource suñ ko évaluer ci marché bi lii la ci ay dollars kooka su ñëwee kat ne man dama bëgg ñu jox ma xaalis am na ñoo xam ne su leen neexee ñu ne dañuy leb ñeneen ñi dañ naan damay émettre ay action action képp nga xam ne jënd nga yow léegi da ngaa bokk nekk actionnaire ci ci société boobu parce que d'habitude ni ñuy lever ay fonds ci marché boursier bi ñaari façon la mooy leb wala nga nekk actionnaire donc ñoom foofu la ñuy jëlee xaalis boobu dugalaat ko suñu réew ñu naan dañ ko investir te su fekkee loolu dong la état bi mën na jël responsabilité am jël ay sénégalais wala ay tubaab yu ko mën a liggéey fay leen salaire alal di des ci réew mi ñu lever ay fonds ci marché yooyu wala ci finance islamique bi bëri na ñoo xam ne fii mën nañ ko mel na suñu Lamine Mbacke maam Thierno bëri na Zakila Sow banque islamique développement bëri na voilà ñu ko su fekkee yi dañuy jéggaani réew mi bëri na ci réew arab yi fonds yoo xam ne li ñuy wër mooy mën a am investissement yi mel noonu mën cee am dara ñu def ko moo xam ijaara la moo xam musharaka moo xam lu mën ci doon loolu rek lañu amoon ci li ñuy wax na su fekkee am na ay question xëy na sëriñ Abdou Khoudous mu jël ko <laughs> wala wala lu ma ci am su fekkee moom dañuy laaj ci pétrole bi wala zircon <laughs> bi ñu jox ko ko <laughs> xam naa mooy gën a kii auzu billahi min shaytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci weeru koor wu tedd bi di leen ziar di leen balaax di leen balaax tey ñaanal sunu kilifay diine yi sunu borom yàggal leen te lool te àttaku wér te ñaan yàlla mu nangu suñuy jaamu yàlla te jéggal ñu suñuy bakkaar te fulal ñu suñuy tiyaaba te laqal ñu ko fi yàq yëgul sëriñ bi sëriñ Abdou Khoudous ñu ngi sant bu baax ci turu muassasatu Wafa bi huquqil iman waxtaan wi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe kawe njot ndax laaj yi firndeel na ni ñu ngi doon teewlu waxtaan wi te ñu koy bàyyi xel yaag sëriñ Abdul Karim ngeen bokk ci dëkk bi dëkk ci waaye ànd ak lépp waxtaan wi liñ ci doon séentu ngeen indil ñu ci lu kawe kawe kawe njort yal yàlla yàggal leen te wéral leen ci barkeb sëriñ Touba mbokk bi day laaj mu ni jant bi nan lan ko mën a jariñoo jant bi asalaamaaleykum jërëjëf Oustaz Mbow ci laaj bi jant bi moom defe naa niñ ko mën a jariñoo bari na waaye li njëkk a ñëw suñu xel fi ne jamono yi mooy énergie solaire comme énergie renouvelable ñëwut comme lu mel ne xeetu énergie renouvelable lu mel ne daaru moxti gi masalan mën nañ fay def énergie solaire boo xam ne fi mu ne duñ soxla Senelec ko fi installé woon def ko fi nit ñi di fay ku ne carte nga xam ne buñ doon fay junni comme ni ñuy defee ndox mi ñaar téeméer mën nañoo def buntu kër gu ne junni wala ñi nga xam ne ñoo ëpp ay appareil ñu gën leen a yokkal tuuti nga xam ne boobaa lépp mën nañ ko numériser xaalis biñ ciy jëlee ñu jëlaat ko di ko def ci dëkk bi defaat ci yeneen njariñ lu mel ne def fi ay pavage ak lampe ak yi ñu fi bëgg a def yëpp nga xam ne am na dëkk boo xam ne Norvège ñoom noonu lañ def dëkk ba li koy doxal yëpp ay ay xandal la éolienne ñooy taataan ngelaw li soppi ko électricité dëkk waa dëkk ba di ko jariñoo ba pare ñu am autonomie comme coupure yeeg yooyu dafa coupure courant yeeg yooyu bari na kon euh, man li ma gën a gis ci jant bi daal mooy euh, njariñ li nga xam ne mën nañu ko jariñ mooy ñu euh, def dëkk bi énergie solaire Afrique li fi nekk ci jant macha allah mën naa alimenter adduna bi yëpp ndaxte yaatu na te tàng na lool alhamdulillah. jërëjëf mbokk mi mu ni ndax am na fii ci Sénégal. fer sëñ Abdou Karim na ko léegi nee nañ am nañu réserve huit cent million de tonnes am na fu ma gisee ñu ne sept cent cinquante millions de tonnes acier weñ ñun dara waruñu ko importer ba ci xataa ba ci lekk gi ñuy lekk sax Sénégal suuf Sénégal macha allah dafa naat ndox mu bari bay soxla wul indi ay indien ñu ñuy bayal pombiteer Sénégalais yi mën nañoo bay pombiteer ba ñu am autonomie muy sobleeg leneen ak leneen ceeb kazalika bato ceeb bu deqee Thaïlande ñëw ba fii ngir di ngir di ñu ravitailler en riz di ñu jaay ceeb loolu mën nañu ak rendement yi ñu fi am li ñu fi soxla ci ceeb lépp ñu bay ko fi ndax Afrique lu ëpp ñetti junniy at mi ngi ni ñuy bay ceeb waaye léegi histoire bu bees bi bi fi tubaab bi ñëwee lu bari dañ ko bindaat ak far ba nga xam ne day mel ne histoire bu ki dem la commencé waaye boo xoolee site archéologique yenn téere yu yàgg yi di nga xam loolu yàgg na feer bi macha allah bari na fi mën nañ ci defar acier mën nañ ci defar produit yi nga xam ne yëpp dañ koy dérivé ci fer fii mu créé fi ay kii emploi loolu fàtte naa ci dugg sànq ci waxtaan bi biñ doon wax ci wàllu pétrole bi ndaxte loolu ñu doon wax yëpp fi ne buñ ko génnee Europe lañ koy rafine ji wala feneen buñ ko téewoon fii ci réew mi raffiné ko fi kon Suisse yooyu dañu jaay ay euh, Suisse yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy indil gasoil bu salté bi duñ ko mën ñooy jël suñu pétrole raffiner ko suñu bopp seggal ko suñu bopp gasoil yom fi loolu maa ngi lay wax léegi ne la Venezuela litre gasoil dërëm la fay jar dërëm dërëm Venezuela Libye Kadhafi noonu la leen defoon mu yomb ba jéggi dayoo ku mel ne Arabie saoudite noonu Nigéria nag ak yooyu ba léegi ñoom am nañ pétrole waaye ak ay Angola ñoom dëkk ba demeewul noonu ndaxte dañoo jël tuuti bàyyee tubaab yi lépp ñun nag nañ fexe téye di transformer yokk emploi yi yokk valeur ajoutée bi ndaxte produit boo ko jëlee soppandiko macha allah ku mel ne ay Cheikh Ahmad Badawi ak ndox mi muy def yàlla ko ci yàlla jàppale tey xëy nu ngeen waroon a teg sax <laughs> jàppale ko ci consommer Sénégal à ah, benn minute man daal consommer sénégalais daal transformer sénégalais lépp fii ci réew buñ kiiwee suñuy dëkk jox suñuy dëkkandoo ñu ñu gën a jege ku li gën a jege daal gën a yay bay sa wewu tànk bismillah jërëjëf mbokk mi muy laaj mu ne ndax jama am na ci Sénégal jamaa wax nañ ne am nañ fi am na fi am na fi ay traces lañu wax gëm naa ne ñàkkuñu ko waaye nag dese na ma leer waaye nee nañ am na fi ndaxte fii boo seetee Sénégal mooy Guinée rek te Guinée macha allah bari na ak i Mali fi ne Niger lafa fa nekk ci uranium moo tax fi mu ne tubaab yi duñu may jàmm Mali gii ngeen di dégg ak ay nangam ay terrorisme ak yooyu yëpp fu ressources yi nekk dañuy indi ay lay pour indi fa ay militaire ak ay armes mën faa toog am fa ay base pour mën a jariñoo ressources mooy lay yi ñuy wax yëpp rek moo tax nag nañ wattandiku bu baax ñi ñaan ay ONG ak ay nangam organisation nangam ay nangam ak i nangam bari na ci ñoo xam ne li ñuy wax lépp lépp lépp ngir mën nañoo jariñoo rek la waaw bismillah mbokk mi nee na ndax suñ biddiw yi ni gis euh, ndax amal nañu ay njariñ <laughs> biddiw yi ndax amal nañu njariñ xam nga astronomie dañuy wax nee nañ biddiw yi biddiw yi ñooy ñooy ñun awalam yara alladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fa fataqnahuma wa ja'alna min al ma'i ay shay'in hayy univers bi bi muy tàmbali ci njëlbeen ga dafa defoon tàcc suñu boroom tàyyi léegi loolu big bang bi ñuy wax noonu théorie bi ci njëlbeen ga kon loolu mooy law li law biddiw yi biñ formé woo dañ ne ñun ni ñu boo xoolee éléments yi ci biddiw yi mooy éléments yi ci nit moo tax américains yi ñenn ñaan we are the stars euh, the stuff stars are made of ñun biddiw yeeg ñun lañu lañ mooñandoo rek ndox maag glace gaag pënd baag ci noonu la univers bi màgg ba nga am lu mel ne système galactique yi galaxie yi planètes yi lu mel ne planète euh, système solaire suñu jant bi juddoo ci di biddiw jant bi biddiw la li muy produire ci énergie kenn xamul nu mu toll leer gi bu fa deqee wut ci suuf huit minutes dix-neuf secondes mu agsi trois cent mille kilomètres secondes lay daw waaye biddiw yi boo xoolee li suñ borom wax wa najmi ida hawa nga def laqad zayyana sama dañ koo taaral asamaan ngir nga di ko xool li nazirin xam nga loolu rek bu doon loolu rek mu doy ak euh, sant biñ ciy def ñu ko ñu ko waxee surtout Ali Imran waaw xam kon biddiw yi moom bu doon bu doon li ci li ci liñ ci diggee ne jullit da ko war a xool di ci xalaat soriwaay bi nga xam ne yenn ay année lumière la ndaxte leer mi ngi trois cent kilomètres trois cent mille kilomètres secondes yooyu muy daw bu déqee jugee juge fenn yenn planètes yi ñun leer gi bala bala fee ñëw dana def ñeenti at yenn biddiw yi bala fee ñëw leer gi dana def junni at yenn yi ay millions at yenn yi ay milliards at yenn yi da ngay dem ba fa univers bi commencé woon ñenn ñi ne treize milliards wala quatorze milliards d'années suñu jant bi nag di suñu biddiw bi nga xam moo ñu gën a moo ñu gën a jege nga xam ne mi ngi nekk à cent cinquante millions de kilomètres la ñu soree moom euh, leer gi bu fa deqee du yàgg tuuti moo agsi suñ kaw waaye bala ngaa gisaat beneen dangay da ngay daw 4,2 année lumière 4,2 année lumière na benn année lumière 10 mille milliards de kilomètres la ci leer di daw ci at moo tax ñu lumière kon biddiw yi defe naa jullit waaw mën na cee xalaat lu bari mën na cee jariñoo jant bi nee naa liñ ciy jariñ bi biddiw la moom dafa bokk ci biddiw yi gën ci biddiw biddiw nag bu demee ba day day day comme lépp rek day juddu màgg dem ba ki ba mu yàgg mu day di faatu bu faatoo nag bu dee yenn biddiw yu ndaw yi dañuy nekk ay li ay naine blanche ay kii yu ndaw yenn yi dañuy dem ba nekk li ñu naan trou wala wala black hole nga xam ne leer sax day am doole ba leer sax mënta rëcc euh, biddiw boobu bu deewee yenn biddiw yi noonu la ñuy euh, suñu borom nag saa yu ma tukal àdduna bi nag moom macha allah boobaa moom jant beeg biddiw yeeg lépp jaxasoo yàlla ñu fay ka bismillah jërëjëf xam naa moom la wolof di wax ni fa biddiw dina di leer bu fa weer ne woon jombul deesu ko gis zircon mu ne lan lañ ci mën a defar zircon lu ci bari duñ ko defaree waaye dañ koy dolli ci produit yi lu mel ne day dëgëral wax naa ko sànq lu mel ne euh, aviation aéro aérospace comme ni ñuy defaree ay fusées yi verre ak li ñuy defaree ay pièces loolu yëpp dañ ko ciy tay moo tax bu ñuy defar ay lu mel ne ay xeetu weñ ak verre ak céramique yi ak euh, sanitaire yeeg dañ ko ci mooñaale mu gën koo dëgëral moo tax ñu koy moo tax ñu koy jaay moo tax du lamb te dafa ci àdduna bi lool ne comme ni ma ko waxee ñaar ba ñeent ba juróomi réew ñoo ko am ci ci quantité bu tax ñuy wax Sénégal ñooy troisième ci àdduna bi. mbokk mi mu ni lan mooy sunu taxawaay ci sunu njiiti réew yi nga xamante ni lii nga wax lépp ànd ak loola ñoom ko te doxaliwul loolu kon te nun nu bokk ci réew yi nga xam ne noo gën a naat lan moo ci sunu warugar ñoom sunu taxawaay man daal defe naa sunu warugar mooy fulla jom bu fi kenn ñëwee tàllal loxoom ne ñaan leen ma ngeen ne ko ci lan bu ne dama bëgg faluwaat ngeen ne ko ah noo def ak sunu nangam beeg nangam ba dag ñu ci jox lu xaw a kii bu ñaanal ko mu faluwaat bu ne déet ñu ne ah te ñoo jéem a seet koo xam ne moom bu ñëwee dana gën a yéene waa réew mi li fi nekk man daal defe naa daal nit ñi war nañoo jël seen responsable ndaxte gouvernement mayul kenn dara ñun ñooy gouvernement alal réew mi ñoo ko moom lempo ñoo koy fay boo jëndee ndox boo jëndee loo mën a jënd suukar 18 pour cent yi dugg na ci kees état bu yàgg conteneur bu dugg 18 pour cent dugg na xaalis saa yi wecce ko taxe imposé nañ la ko pétrole tam bokk na ci loo xam ne dañ koy téye noonu ndax produit la boo xam ne bu ñu ko yokkee rek yow ñi ngi nangu xaalisu ki nit ki te duñ déplacé fi jub bismillah jërëjëf mbokk mi muy laaj mu ne ndax phosphate am na fii ci Sénégal. na fi lool lool lool lool phosphate moom la ñuy defaree engrais boo xoolee àllum kaañ ne garab ya mel niim bu wadd saxaat nga gis saxayaay yi noonu ñu sew phosphate baa tax am na benn document moo liir benn tubaab bu doon bind ci commerce ak agriculture ak industrie Sénégal en cent mu naan ñaay yi dañoo naata naata naat ndax suuf si dafa baax ba pare am phosphate engrais boobu nga doon jël muy engrais chimique boo xam ne day lor suuf si ndox mi di yàq nappe souterraine yi am na naturellement ca suuf sa ba pare xam nga loolu itam tooxi doona bu ñëw bu rëy ñëw na ndax zircon ba fa nekk ñaay yi dafa nekk place bu stratégique pour mbay ñu jël ko jox ko tubaab pour ñu jël ñoom di exporter nga xam ne dañuy def na fi yi daan def gerte gi rek teg ci raay bi mu jëm port ñëw bu seeni dëkk jaayi te loolu mën naa ñàkk ndax loolu moom du suñu njariñ defe naa ci li ci ëpp bokk man de loolu man de gisagu